fas yéene ñëw baaxee ñu ko gëstu ko tamit teg ci euh, fas yéene ànd ak ñu jàngat ko tey ci jotaay bi incha allah waaye tamit danañ jox kàddu gi kenn ci ñi nga xamante ne ñooy saytu liggéey bi muy sëriñ Mouhamad Mbakke moom sëriñ yi moom sëriñ Abdul Xudus mi nga xamante ne moo jiite wàllu communication ci kuréel gi moom tamit dana yëkkate ay kàddu yoo xamante ne. kàddu cant la rek jagleel ko mboolem ñi nga xamante ne jàpp nañ ci liggéey bi kon xam naa ne ngir njëkkante waxtu wi rek dañuy jox kàddu gi sëriñ xat fakk kabla say bi euh, mu ko waxee léegi dama nu wax baytu bi ba mu jeex sax ndax noonu la ma ko waxee euh, xam naa ne moom lañu jox kàddu gi rek euh, tënk tuuti rek ci ay yëngutoom doon na sëkk rek ñu wax ne si na ko alquranul karim jàngal ko xam-xam mu yëngu tamit ci jàng ak jàngale rek waa mu jànge alquranul karim ci Touba jànge tamit xam-xam ci daara ji nga xamante ne moo nekk ndaam muy institut al defee fa certificat amee fa brevet amee fa bac tàmbali tamit di jàngale ci daara jooju noonu di jàngale ci markazu soxna ma soxna may mënatu mbakke ci bi nga xamante ne ci daara yi yi la bokk waaye tamit yor fa ay responsabilité yu wuute yu bare ndax lu jëm ci wàllu koppar yi moom moo koy saytu ci daara jooju noonu waaye nag daayiratu ansaaru diin bi nga xamante ne moo lëkkale daara yi azhar yi lépp lu jëm ci wàllu exposition mooy ki nga xamante ne moom moo koy saytu ak yeneen i responsabilité yoo xamante ne tamit jox nañ ko ko ci biir institut al azhar loolu nag ak cant yàlla la ndax xaj na ak doyam ak matam akuk xamam moo tax ñu féetee féetale ko responsabilité yooyu yàlla na ko ci yàlla da jàppale waaye nag yemu ci loolu bindkat la gëstukat la ndax bari na ay bind yu bind bind na ci taarixul adiyaan bind na tamit ci neen domaines yoo xamante ne domaines yu wuute la ba léegi tamit ab gëstukat la am na domaines yu bëree bëri yoo xamante ne gëstu ci bind na ci encore euh, géopolitique surtout nag ci monde islamique ak ci yeneen domaines yoo xamante ni domaines yu wute la kon mën nañu wax ne moom li ko yàlla dénk ci wàllu xam-xam mi ngi koy bokk ak mbokki jullitam ndax yemu ci loolu waaye même organe de presse yi dana ci yëngutu di animer ay émission FM bokk na ñi nga xamante ne ñoo fay animer émission yu jëm ci wàllu diine kon ci tënk rek euh, kooku la ñu bokkal jataay bi tey ñu fas yéene ko njëkk a jox kàddu gi mu jàngatul ñu mu ànd ak ñun jàngat dawrul muslimina al awail fi xidmatil ulum wa daawatul xiyaada al muridiya ila al ilm mooy taxawaay bi nga xamante ne e, suñu mag ñi wala ñu njëkk ñi amoon nañ ko ci liggéeyal xam-xam kon incha allah moom loolu lañu ci tomb boobu incha allah la ñu fas yéene baaxe mante nit buñ noppee incha allah dañ jox kàddu gi sëriñ Abdou Samane Mbacké su ko defee moom tamit dana e, def ta'liq bu aju ci wàllu gi nii rawatina ci woote gi nga xamante ne Serigne Mountakha Mbacké mi nga xamante ne moo fi toog toog ak borom Tuubaa woote na ko jëmee ci liggéeyal xam ñu ñaan yàlla àggale woote boobu fu koy kon jox gi rek sëriñ bi su ko defee mu ñëw ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey jàngal ko yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وخديمه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar ci weer wu tedd wi ñu waaye di leen ziyaarit ci bërëb bu tedd bi ñu nekk muy Daarul Muxti doon benn ci xalaa sampi xam-xam yi nga xamante ni euh, sampi sëriñ tubaala la di jiital ci suñu nuyoo saaxibul fadila cheikh muhammadul muntaxa ibnu cheikh muhammadul basir di ñaan yàlla kàttanal ko ba li mu naa la liggéey yàlla def ko mu defal ko mu sotti waaye di nuyoot ak ziyaar saaxibul fadila sayx sëriñ Abbas Mbakke mi nga xamante ni moo toog jataayu Cheikh Ibrahima Mbakke di maam Thierno di nuyu mbooleem ñi teew ci bërëb bu tedd bi di am ak sant yàlla ci boole gi ngeen ñu mboole ci liggéeyub sëriñ Touba bii waaye liggéeyub lislaam bii e, fas yéene ñëw ànd ak yéen ngir fàttalente ci tomb boo xamante nii e, day laal taarix wala histoire alxadaara al islaamiya di civilisation islamique di nguurug islaam gu mag goog nga xamante nii moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxawaloon te mu liggéeyal ay junni wala ay téeméeri téeméeri at li ñuy wax al insaniya humanité liggéeyal ko nit ci wàllu yépp rawatina nag wàllu xam-xam bi nga xamante ni ci leen bëgg a wax ci rol taxawaay bi nga xamante ni jullit ñu njëkk ña amoon nañu ko ci liggéeyal xam-xam xam-xam yépp ak woote bi nga xamante ni moom la kilifay euh, murit gi yoonu murit woote jëm ci xam-xam tomb boobu nag ngir ñu waxtaane ko daan ko séddale ci ay tomb wax lan moo waraloon jullit ñi dëkkmal xam-xam rawatina li ñu tuddee al ulumu tabia mooy science naturelle xam-xam yi nga xamante ni euh, dafa aju ci suñ dund gi aju ci suuf aju ci lépp li ñu wër waaye waxit ci xam-xam yi nga xamante ni jullit ñi ñoo ci rawoon ñépp ak lañ ci liggéey nga xam ne ba léegi nii àdduna bi bu melee nii mu mel ci wàllu xam-xam jullit ñi naka la ci seen loxo duggee xam-xam yooyu waaye boroom xam-xam yi ca gënoon a ràññe ko waxit ci tey bu ñu wax àdduna bi ni fi xam-xam jëmee kanam eh, rawatina réew yi nga xamante ni ñoo raw ci xam-xam muy Occident Gharb di réewi tubaab yi naka la jullit ñi jeexitaloo ci ñoom ba ñu egg fii ñu egg tey maanaam jeexit gi nga xamante ni jullit ñi seen civilisation nguur gu mag googu ñu taxawaloon am nan ko ci nii àdduna bi doxe tey ci wàllu xam-xam waaye tamit wax ci li ni wax yoon yi nga xamante ni ku bëgg xam-xam bu wér te wóor te am benn laam-laamee yoon wi ngay jaar ni ci julli ñi liggéey mooy li ñuy wax al manhajul ilmi fil bahth li ñuy wax approche scientifique waaye wax jeexit gi nga xamante jullit ñi amoon nañu ko ci yoon yooyu nga xamante ni rëddoon nañu ko ngir di ci wut xam-xam ay yoon yu gàtt te leer te ba léegi nii àdduna bi tabaxu ci xam-xam boobu euh, ci tàmbali ñu bari dañuy foog ni euh, àdduna bi bu eggee fi mu egg ci xam-xam ci wàll yépp nga xam ni xam-xam boo jël moo xam ci wàllu mbay la wala ci wàllu industrie maanaam liggéey walla sax ci wàllu transport ni mu jëmee kanam moo xam ci jéeri ji la walla ci jaww ji wala ci ndox mi wala sax nga jël wàllu li ñuy wax ak tibb médecine ni mu jëmee kanam ak fi mu egg tey ba ci li ñuy wax xam-xamu pharmacie ak saydaliya pharmacie waaye wàllu mathématique calcul wàllu wàññi xisaab riyaadiyaat jabr waaye nga ñëw ci li ne wax wàllu ingénierie euh, ba ci xam-xam bi ñuy tuddee alkimia wàllu physique walla physique wàllu chimique ba ci falsafa ba ci musique xam-xamu musique yu yépp nag buñ ko waxee ñu bari dañuy jàpp ni bu eggee fii mu àgg tey tubaab yi ñoo ko fa yeggale dañuy jàpp ni àdduna nii fii mu yegg ci xam-xam tubaab yi ñoo ko fa eggale ndax ñoom ñee xamante ni xaj na xooluñu lislaam bëtub euh, buñ ko war a xool euh, day mel ni dañoo xaw a am fiiraange wala coxorte wala di falsifié gàkkal taarixu am ci wàll gi am beneen bu ci dollikoon mooy julli ñi seen jëmmi bopp neenal gu ñu neenal seen taarix neenal gu ñu neenal seen histoire ba ñi ay julli sax jàpp na ni julli ñi duñu lenn ci ni àdduna bi mel tey ci wàllu yokkute ak wàllu xam-xam waaye li wér te wér mooy àdduna bu eggee fi mu àgg tey bu delloo ci ginnaaw dañuy gis ni jullit ñi ñoo nekkoon li ko dale bi Rome daanoo ba ci 1492 nga xam ne ci leen découvrir Amérique bi nga xamante ni mu ëpp doole ci àdduna booba jullit ñi ñoo nekkoon ay asatida ñoo nekkoon ay prof yi européens yi fii shatta majalaatil ulum ci mboolem xam-xam yépp tudd léegi dana faral ni mili xam-xam yépp yooyu ñu tuddoon amul ci benn lu ni jullit ñi ñoo ko jàngal tubaab yi te lii du ay wax rek danañ ci ñëw ñenn ci Occident tubaab yi nangu nañ sax dëgg googu ci ni bu doonutoon ak li ñuy tuddee alxadaara islaamiya mooy nguurug lislaam gu mag goog nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi moo ko taxawaloon te doole ji waxun diine ji doole jooju daanu ci 1919 euh, bu doonutoon lislaam jooju kon fii ñu egg ci xam-xam duñ fa yegg rawatina ñi raw ci àdduna kon tomb bi ni njëkkee mooy lan moo waraloon jullit ñi yittewoo woon xam-xam yi xam-xam yi nag bu ñu ko waxee dama laa jëlaleel dañuy jëlalee xam-xam yi nga xamante nii dañ koy faral di tuddee ay xam-xamu diine fekk xam-xam yépp xam-xami diine la lan moo taxoon julli ñi teeloon a dëgmal xam-xam yooyu lislaam dafa yàgg soññee ci loolu rawatina ci alquranul karim nga xam ne yàlla dafa wax ni ñi nga xamante nii dañoo xam ak ñi xamut yemuñu qul hal yastawi alladina yaalamuun walladina laa yaalamuun innama yatadakkaru ulul albaab loolu benn soññee la jullit ñi bi ñu xamee nii ñi xam ak ñi xamul yemuñu dañoo fëx dem wutali xam-xam bokk ci ñi way xam yi ñu gisaan ni tamit ci alquran ci lislaam yàlla dafa jox ak ràññee féetale kaw ñee xamante ni dañoo xam féetale leen ci kaw ñi xamul yarfa'u llahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajaat yàlla mu ne ñoo yëkkati daraja ñee xamante ni dañoo xam alquran it di ñu soññ ci ñuy gëstu xam-xam bu wér di bañ a làmbantu nga xam ne sax yàlla day mel nii day yedd ñi nga xamante ni dañ doon dox ci ak làmbatu ak lëndëm bal ittaba alladina zalamu ahwaahum bi gayri ilm ñi nga xamante ni dañoo topp ak réer topp seen neen te teguñu ko ci xam-xam yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxaatoon it leneen loo xamante ni tax na jullit ñi teel a dëgmal xam-xam yépp mooy li siiw leen xam ne nit ki bu faatoo mbiram yépp day dog ba mu def ñett mooy li ñu tudde sataxa jaariya sarax bu mu fi bàyyi comme masalan mu gas ab teen wala mu def rëbu na wala mu def loo xamante ni daal bi mu fi jógee nit ñi dañuy wéy di ci jariñoo waaye mu teg ci xam-xam boo xamante ni nit ñi dañ ci jariñu wala doom ju baax joo xam ne dalay ñaanal waaye fii liñ jublu ci xam-xam bu nit ñi jariñoo Euh, te lislaam di ci woote mooy bépp xam-xam boo xam ci nii day jëñ nit ki mu jóge ci ak réer moo xam ci mbiri àdduna mbiri diine la wala mbiri matière yi euh, yi ñu wër wala mbiri nature bi li li xam ni moo ñu wër muy tabia bi ñu koy tuddee ay sciences naturelles wala wàllu social ak yeneen xam-xam yu dul yooyu yépp xam-xam bu ci jullit bi sos ba ay nit di ci jariñu loolu dana la fekk ci sa bàmmeel jullit ñi teel a xam loolu am la neen lu am solo tamit loo xamante nii euh, jar nañu taxaw ci ci dëgg-dëgg lan moo tax jullit ñi teeloon dëgg mal wàllu xam-xam euh, suñ borom tabaraka wa taala day wax nii alam tara anna allaha anzala min sama samaai ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa min aljibaali jududun biidun wa xumarun muxtalifun alwaanuha wa bu suud wa min annaasi wa dawaabi wal an'aam muxtalifun alwaanuhu kadalika innama yaxsa allah min ibaadihi alulamaa maanaa laay ji ko càmbaree jàngat ko day leer ni boroom xam-xam yi yàlla tënk ni ñoom rek ñoo am li ñuy wax alxashiya alkaamila ragal yàlla gu mat ci jaam ñi mooy ñi nii dañoo xam li ni wax asraarul xalq maanaam secret bi yàlla bindee àdduna bi univers bi te bu nu waxee secret bi yàlla bindee li ñu wër mooy asamaan ak suuf ak ndox yeeg ak yépp loolu mooy mawduu li ñu tuddee al ulum at tabi'i mooy mooy mawduu li ñuy wax science naturelle nga xam ni day gëstu ci wàllu univers bi asamaan si suuf bidiw yi planètes yi wax benn bu nekk la mu jagoo waaye wax lan moo am lëkkale ñun nit ñi lan moo ñu lëkkaleeg jant lan moo ñu lëkkaleeg ngelaw lan moo ñu lëkkaleeg oxygène lan moo ñu lëkkaleeg li ñuy wax alxuwal jaasibiya mooy euh, centre de gravité maanaam mboolem li nga xamante ni daal dafa nekk ci univers bi ñu gëstu ba xam lan moo ñu lëkkale ak ñoom yooyu bu ñu ko xamee ca la ni am dëgg-dëgg li ne wax alxasiya alkaamila ragal yàlla gu mat a mat waaye tamit boo demee ci aaya bi xam nga yàlla dafa wax ni allah anzala min ndax gisu leen ni moom yàlla moo wàcce ci asamaan si ndox yàlla mu ni ma génne ci meññeef yu wuute ay couleur foofu ko da nga fi gis ni soo bëggee xam sirru bi nekk secret bi nekk ci bind gi yàlla bind ndox faw nga gëstu xam-xam bi jàngale wa liy wax ci wàllu ndox muy wàllu hydrologie nga xam ne moo lay jàngal ndox mi li ko composé ni muy wàcce foofu rek boo ko toppee ba gëstu ko danga ci xam màggu aji bind ji di sunu borom tabaraka wa waaye tamit euh, soo bëggee xam li composé ndox waaye nga xam euh, gàncax nga jël pepp rek ji ko ci suuf mu sax nga xam secret ba muy saxee bii samaratin muxtalifun muxtalifan alwaanuha waaye loolu boo ko gee bëggee xam nga jàng xam-xam bu ne ilmu nabaat xam-xam bi lay jàngal wàllu gàncax montagne yi yàlla mu ni montagne yi ñoo ci def ay yoon yu weex yu xonq yu wuute ay couleur ak yu ñuul kukk wa minal jibaali jududun biidun wa xumurun muxtalifun alwaanuha wa garabibu suud loolu boo ko jógee jàng da ngay jàng li wax géologie ilmu tabaxaat ard naka la suuf si doone suuf montagne yi yooyu yépp nga jàng ko léegi nag ba tey ci aaya bi wa min annaasi wa dawaabi wal an'aami muxtalifu alwaanuha boo bëggee xam wàllu nit ñi li leen wóotale ñii dañoo weex ñii xonq ñii njool ñii gàtt ñii wuute ay nu ni manifesté nangam nangam nga jàng xam-xam bu ñuy wax ilmul wirasa wàllu génétique mu lay jàngal loolu léegi nag boo xoolee kon day mel ni aaya bi contexte bi muy waxee ba wax ni innama yaxsalla min ibadi ulama moo ñi xam secret bi nekk ci li yàlla bind ba mën a xam màggug suñu borom gi loolu julli ñi teel koo xam daal ci dëggmal ci wàllu xam-xam am la nee nit loo xamante ni it day mel ni sax jullit ñi ñoo waroon a gën a wuy laaya jooju waaye day mel ni ay nit ñu dul ci jullit ñoo dem ba euh, trouver loolu suñu borom day wax nii awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal ardi kanata ratqan fa faraqnahuma yàlla mu ni ndax yéefar yi gisuñu ñi asamaan ak suuf dafa taqaloo woon raq fa fataxnahuma yàlla mu ne ma teq leen ma foccu leen teg ci nag ni wa ja'alna min al ma'i kulla shay'in hayy yàlla mu ne ma bind lépp ci ndox afala yu'minu ndax doo leen gëm yàlla mu ne ma teg ci suuf si ay doj yoo xamante ni mooy nga bangi nga xam ne bu doon woon montagne yàlla teg ci suuf si équilibre bii suuf am duñ ko am yàlla teg ci ne nag ni ma bind guddi ak bëccëg jant ak weer benn bu nekk di daw ci rëdd woo xamante ni moom lan ko rëddal nga xam ni doomu aadama rek ak jinne mooy jaar ci rëdd mooy mooy jàdd rëdd yu ko yàlla rëddal waaye day suuf ak i naataangoom planètes yi benn bu ci wàccoon rëdd wala yàlla rëddal day mel ni ñaare nen yu dajaloo xalaatal ni suuf am na yeneen kawkab yeneen yu mel ni suuf yu ko ëpp yoo xamante ni tey bu ci wàccoon aw yoonam ba suuf dajeeg moom kon nit ñëpp ay alko ba ko téyee fii aay bi ba ko ba muy wàcc ci yonente bi ñaata at la euh, bu njëkk moo tax Sëriñ Tuubaa moom mi ngi wax dégg aay bi mi wax ne xatit sarafat xaaji ila fatixi ratqi wa inni lahu abdun wali jaare bil itqi fatixi ratq yéefar yi dañoo amoon li ni wax al safal maddiya mooy xam-xam boobu dañ ko doon jàng wane ni àdduna bi dafa tandu rek ñëw kenn bindu ko li ni wax azaliyatul kawnu naka jekk àdduna bi dafay nekkoon kenn bindu ko ñu bëree bari ci ñoom gëm ko ñi nga xamante ay atee gëmuñu yàlla fekk na laaye ji moom waxuma sax laaye ji waaye dem na ba mu yàgg science tubaab yi découvrir que nii àdduna bi dafa sosu ci benn théorie bu ñuy tuddee Big Bang mooy benn univers bi kawnu bi dañ ni benn tomb la woon tàmbalee ci benn lu ñuy wax in al infijaarul azim benn explosion bu mag a mag boo xamante ni nee bi mu amee ci la kawnu bi sosu te loolu mooy kon li yàlla wax nii ndax yéefar yi gisuñu ñu asamaan ak suuf dañoo nekkoon benn raq ma foccu leen tubaab yi nag ci la ndee ba xam ni kon àdduna bi am na fu mu tàmbalee te mooy tomb boobu te yàlla moo ni ma bind àdduna bi ci ñàkk léegi nag ñoom ñu ni tomb boobu am na lu ne ci ginnaawam lu surnaturel loo xam ci daal euh, lu rëy la xamuñu ko waaye loolu mooy sunu borom tabaraka wa taala euh, ñu dem ba xamaat ni ci science àdduna bi day gën a yokk te yàlla wax na ko dafa mel ni comme adduna bi boo jëlee ab panaal nga tomb ci di ko wal noonu muy gën a yokkee te loolu yàlla waxoon nag wasamaa banay wasamaa banaynaha bi ay aydin wa inna la muusi'un tubaab yi dem ba xam ne nag ci science lépp loo xamante ni day yokk dana am fin te yàlla wax na ni nihayatul alam adduna bi dana tukki nga xam ne kon science dem na ba lay ji yàlla wax ñoom ñu dem ba indi théorie xam-xam boo xamante ni day weddi la weddikat ya doon weddi ci ne àdduna bi dafa tandu ñëw eh, léegi nag boo jëlee ci xam-xam yooyu ñu doon wax nga xam ni jullit ñi naka jekk ñoo ci rawoon seeni moroom xaj na dañuy jaar ci benn bu nekk rek ci lu gaaw ngir waxtu wi soo jëlee xam-xam bi xam yi tey àdduna bi mënta woon a dox lu dul moom muy wàllu mathématique xisaab li ñuy wax géométrique handesa wala wàllu gèbre euh, tey mathématique bu bu nekkee xam-xam bu ne jàng am ay ponk am ay keno am ay rumus ay symbole yoo xamante ni moom lañ koy xamee loolu jullit ñi ñoo ko def bañ ko sax numéro yi nga xamante ni moom la tubaab yi di jëfandikoo muy numéro 1 2 3 jullit ñi ñoom ñoo ko jële woon ci indo yi booba ci alaalamul islaami yi ci monde islamique bi jullit ñi dëkkee woon ci charq bi ci penku bi dañ daan jëfandikoo araf yi waaxit isnayni ñi nekkoon ci maghrib bi di jëfandikoo numéro yi ñu foog ne ay numéro yu tubaab la fekk jullit ñi tubaab yi ci ñoom lañ ko jëlee muy 1 2 3 tubaab yi nag bi ñu jonjoog jullit ñi bi ñu jël numéro 1 2 3 yi ñu ngi ko jëlee ci jullit ñi yi nekkoon ci maghrib bi nga xam ne ñoo doon jëfandikoo yooyu waaye jullit ñi ñoo ko moom riyaadiyaat muy mathématique bu njëkk bu daan wàññi ay araf lañu ni wàññee boo bëggee wax téeméer mia da koy bind ci ay araf waaye daawuñu waññi ci ay numéro jullit ñi ñoo njëkk a wàññi ci ay numéro ay arxaam bu njëkk pour nga wàcc benn li ñuy wax ab amali amaliya opération ñu jox la maanaam fukk nga doole ci fukk nangam nangam pour nga wàcce woon ko ci wàllu mathématique coono bu mag mag nga ci daan àndal ndax booba zéro amut jullit ñi ñoo njëkk a créer li ne wax zéro ci mathématique te bu njëkk pour nga wàcc benn amaliya benn opération temps bu rëy rëy nga ci daan jël ak coono bu mag a mag ku ne wax Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi créer zéro nga xam ni léegi boo jëlee ak waaxit boo ci dollee benn chiffre benn zéro nga am fukk nga dolli ci beneen muy cent nga dolli ci beneen muy mille ba nga àgg milliard milliard billion ba foo bëgg a yem loolu tey bu amutoon ci mathématique kon mathématique rek déjà dafa jafe waxuma la nag loolu bu ci amutoon ah nga xam ni kon bu nekkee xam-xam bii nii ñu ko xame tey ah, julli ñi ñoo ko ko def nga jël xam-xamu jabr nga xam ni julli ñi ñoo ko organisé ah, donte ko lu jiitu égyptiens yu yàgg yi ak grec yi ak indo yi ak finnois yi xamoon nañu li ñuy tudde jabre muy algèbre jullit ñi ñoom ñoo ko jël yokk ko numéro yi ci ak symbole yi ci am yépp ñoo ko jël dugal ko ci ba tur wi nga xamante ni moom la koy tuddee algèbre boo demee ci tubaab bi fépp nu la ñu koy tuddee tur wi ki ko jox mooy benn borom benn borom xam-xamu jullit bu ñu doon wax Muhammad ibn Musa al-Khawaras mi nga xam ne mu ngi judd ci 780 faatu 850 moom mi ngi doon dund ci jamonoy xalifa jullit ñi ñu doon tuddee al-Ma'mun bokkoon ci mathématiciens yi gën a mag ci monde islamique doonoon ab perse fii nag li tax ñuy wax l'islam mooy l'islam du wax arab lislaam xam-xam yi ci nekk yépp ba ci xam-xamu naxu ñi ci raw doonul seen cosaan du arab fii ba way doon toonub arab ki raw ci xadiis doonutoonu arab muy buxaari yi ak muslim xam-xam yi ñuy tudd yépp nag ñi ci raw seen cosaan du ay arab mooy Muhammad Musa al-Khawarizmi mii cosaanam perse la Iran la dëkkoon moo tax ko ñuy wax alxadaara al islamiya waaye tubaab yi nag bu bëggee ñaawal dañuy jéem a génne diine ji rek di wax alxadaara al arabiya fekk l'islam boo dindi woon ci xadaara arabiya boobu zéro ciy def ah, Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi moo tuddee xam-xam bi jabr moom sax doon ko tuddee abul jabra bàyyi jabra xam-xam boobu ah téere yi mu taalifoon moom ci wàllu mathématique ak jabra lu toll ci ci seizième siècle bi ah, am na téere bu mu bindoon ñu du ko tuddee kitaabul jabr wal mu xaabala mooy téere bi gën a yàgg bi njëkk bu ñu taalif ci xam-xam bii nga xam ni traduire nañ ko ci ay làkk yu bari làkku latin bi nga xamante Europe bu njëkk moom lan daan wax avant seen làkk yi dem ay français ak italien ak espagnol booba làkku latin lañ daan wax jullit ñi seen téere yi nekkoon géej gi nga xamante ni ñoom ci lan daan naane nga jël li ñuy wax wàllu géométrique ak li ñuy wax xisaabul musalasaat wala trigonométrie euh, booba jullit ñi xam-xam yi jiitu woon borom xam-xam yi jiitu woon lan ca bindoon ñoom dañ koo jël sauvé ko nga xam ne day mel ne kon xam-xam dafa réeroon jullit ñi sauvé ko waaye yemuñ ci jël rek ah waaye li ne wax wàllu géométrique ñii ko tubaab yi jàngee anam googu ñi ngi ko xamee ci jullit ñi rawat na rawatina nag li ne wax alhandisa al tey jumaa jii mënuñu ko woon a tabax te ab architecte ñëwut kenn du tabax lu toll ni jumaa te woo ab architecte woo entrepreneur maanaam wàllu architecte jàng ko bo di ko tabaxee di ko defaree ay yoon ñu di ko tuddee géométrique pratique loolu tubaab yi ñu ngi ko jànge ci jullit ñi ba ci sax sa taxlilee mooy géométrique analytique bi nga xam ne dañ koy jàng ci théorie yi rek ñaari yëpp nga jël beneen xam-xam boo xamante ni moom it jullit ñi ñoo ci rawoon te am na lu taxoon ñu teeloon cee gëstu muy li ñuy wax ilmul falak wàllu astronomie su rajo yi booy diglu day mel ni euh, jullit ñi dañuy soog a xam wàllu astronomie fekk jullit ñi ñoo ko jàngal tubaab yi moo tax ñu bëri boo déggee ñuy wax ci wàllu weer nangam naan dañoo war a kii fekk na booba jullit ñi xam-xamu alfalak ah su egsee fii muy astronomie jullit ñi ñoo ko fa yeggale ñoo ci nekkoon prof yi tubaab yi li taxoon jullit ñi dëgmal ko teel ko dëgmal bokkoon na ci maarifat awqaati salaat xam waxtu julli yi waaye tamit xam xibla xam weer kañ lay feeñ ak kañ la feeñ nga doole ci tamit ni jullit ñi dëgmale woon ci ay jamono li wax at tanjiim wala astrologie jullit ñi teeloon ci fés ci jamono yi al asrul abbas yi nga xam ni xam-xam yi ci jiitu woon te indien yi amoon ko indo yi finnois yi amoon ko perse yi amoon ko ak yeneen civilisation yi ñoom ñoo ko jël njëkk a li ñuy wax almarasit maanaam wàllu ay observatoire maanaam ay wàllu lengur yoo xamante ni ci la ni xoole li ci kawnu bi ñoo ko njëkk a ñoom jullit ñi ci jamonoy almamuun maanaam jàngat biddiw yi seen dankaloo li ñu tuddee galaxie yi ñu créé ay jumtukaay yoo xamante ni yu xarala la ngir saytu kawnu bi moo tax kon waruñoo toog ba heure bii ay nit jug naan waaw jullit ñi dañoo war a dellu ci xam-xam yu fekk xam yooyu jullit ñi ñoo ci nekkoon profu tubaab yi ba ci sax boo jëlee la koy firndeel mooy euh, tur yi nga xam ne moom la ko jullit ñi tudde woon ci euh, waxi ni xam-xamu yi soo demee da ngay gisi tur yooyu ba léegi ak taayir ñu ne alter euh, boo jëlee yeneen xam-xam yi alkoxool ñu ni alcool alcool saaboon ñu ni savon ba léegi tur yi day wéy di des nga xam ne tur yi ñoom ci jullit ñi lañ ko jële woon nga ñëw ci ilmul falak am ay boroom xam-xam yu bari yu ci fesoon yoo xamante ni liñ ci liggéey am na ku ne wax abu rayhan al bayruni moom mu ngi dëkkoon afghanistan kooku xam nga du arab moom dañ koo jàppe ni mooy dafa bokk ci amaqul mufakkiriin al islaamiyiin fal xarni al xaadi asar maanaam ci intellectuel gëstukat yi gën a ci xam-xam bi gëstu ci wàllu univers bi ak euh, asamaan yeeg suuf yeeg yi a demee moom abu rayhan al bayru euh, abu rayhan al bayruni yi nga xam ni bokk na ci liggéeyam yi gën a màgg te mu def ko mooy moom bokk na ci ñi njëkk a saxal ni suuf si kat day wër te moo ne bu njëkk fukki feekal ak juróom feekal mooy téeméer fukki feekal ak juróom tubaab yi gëm nañ ni suuf si benn place la nekk tubaab yi gëm nañ ni suuf si mooy centre de l'univers gëm nañ ni suuf si asamaan seeg bidiw yeeg yépp suuf lañ topp fukki feekal ak juróom ci benn théorie boo xamante ni benn boroom xam-xamu grec bu neex batali Batalimus moo ko defoon te loolu jullit ñi ñoo ko njëkk a saxal weddi ko ginnaaw bu alxuraan ay aaya yu tegtale di dàq loolu kon mu saxal li ñu tuddee dawraanul ard kani suuf si day wër mu egg ba ci sax lii nga xamante ni moom lañ tuddee Greenwich nga xam ni dañuy natt euh, réew yi euh, réew mu nekk rëdd wu nga féete ci nangam nangam yooyu Abu Rayhan al-Biruni moo ko njëkk a trouvé nga xam ni tey tubaab yi egg nañ ci xam-xam. ñi ngi dem ci jaww ji di xalaata dem ci nee na demoon nañ ci weer wi ñi ngi xalaata dem ci planète yi yoon yi ngay jaar pour dem ci planète yooyu ñi ko njëkk ki ko njëkk rëdd mooy abu bay al yi nga xam ni waxuma sax foofu liñ bëgg a jubloo wax mooy jullit ñi neexu bu neexul waaye dañu wàcc seenub ànd gis nga abu rayhan al bayruni mii ni mu xamee woon ilmul falak noonu la xamee woon ilmul luxaat nim rawee ci wàllu falak noonu la rawee woon ci wàllu xam-xamu luxa yi raw ko ci wàllu mathématique raw ko ci wàllu géométrique raw ko ci wàllu juxraaf wàllu histoire wàllu sociologie ilmul ijtimaa xam-xam yépp la boole woon loolu moo nekkoon lislaam moo nekkoon boroom xam-xam yi jullit yi eh, nga jël nag beneen xam-xam boo xamante ni julli ñu soxla woo ko ko muy alimu tibb wàllu médecine médecine moom soo demee ci huitième siècle la ñu wax di huitième nga xam ni ci la tubaa jullit ñi duggoon Andalus muy Espagne gii jullit ñi loolu dañ ci ñëw yilif nañu Espagne huitième siècle neuvième dixième onzième treizième ba quatorzième siècle at mi ni génn Espagne fekk na boobu ñu am fa lu juróom benn téeméeri juróom-benn téeméeri junniy booba la ñuy soog a découvrir réew mii di États-Unis wala continent bu Amérique boo fekk na moom fu médecine di yegg ci àdduna julli ñi yeggoon nan fa ci almu tibb wàllu médecine nga xam ni ñoom julli ñi bin ñëwee leen def mooy civilisation yi nag noonu la kenn mënul ni xam-xam yépp ci civilisation nangam la jógee julli ñi bi ñëwee dañoo fekk li gënoon a baax ci civilisation yi leen waroon muy grec Égypte civilisation yi mag yi nekkoon yépp perse la fa nekkoon ci wàllu médecine dañ koo jël sowe téere yooyu ngir mu sànk ñu traduire ko nga xam ne même xam-xam yooyu ku ci jot ci àdduna tey ginnaaw bi ko jullit ñi traduire nga ci jot ah yemun ci ñu jël dolli ci yemun ci ñu commenté ci yemun ci ñu critiqué joyanti ay njuumte yoo xamante ni amoon na ci wàllu médecine bu njëkk ñu joyanti ko waaye nag loolu lépp ñu jaar ko ci li ne wax at-tajaarub al-ilmiya maanaam du dañuy wax rek waaye dañuy teste di gëstu di gëstu ba yegg ci xam-xam bu leen eggalee ci ni lii lii la ñu mën cee yegg ah, soo ñëwee téere yin ci bindoon nga xam ne ki gën a mag ñi gën a mag ci wàllu médecine ci histoire Euh, ku demee ni ibnu sina zahrawi ibnu nafis ibnu sina moom tur wi sax afesin tubaab goney tubaab yi dañuy jàpp ni kii euh, ab tubaab la afesin lañ koy wax euh, seen téere yooyu ñu bindoon ba nii may wax ak yow la ko dale ci huitième siècle ba nii soo demee mooy marja suuf yi gën a mag ci wàllu médecine ci seen université yi tubaab yi nga xam ne boo demee bu njëkk lii ñuy def li su tuddaal fax sa tib bii nga xam ne boo demee ci hôpital ni lay diagnostiqué di la laaj nii ñu koy defee la ko jullit ñi daan defee ci huitième siècle nga xam ni mënoon nañoo seetlu ba xam nit ki xol bi ni muy tëggee di la laaj ay laaj ngir xam lan moo la dal di seetlu nit ki gaanuwaayam mën a teqale feebar yi wàlleek yi dut wàllee waaye xamoo nit jeexit maanaam li ñuy wax xalaat ni muy jeexitale ci nit yenn saa nit ki sax xalaat ni xalaat feebar rek feebar Euh, eggoon ba ci tamit xam li wax tibbul uyun odontologie xam-xamu bët faj bët feebaru xel eggoon nañ tamit ci opéré ci huitième siècle jullit yi ñu ngi doon opéré huitième siècle bu demee ba tey ci dix-neuf euh, vingt et unième réew yu jullit yi ku bëgg a opéré wu da dem ci dëkk tubaab yi jafe-jafe am na ci huitième siècle jullit ñi ñu ngi doon opéré bi ñu nekk ci Espagne yemuñ ci waaye li ñuy wax anesthésié nga xam ne bu ñu lay opéré euh, dorog bi ñu lay defal piqûre bi ñu lay defal ngir doo ko yëg jullit ñi daanoon ko jëfandikoo boobu ak léegi ëpp na junniy at ba ci li nu wax euh, tendon à cuir wëñ yi ñu lay ñawale loolu dañ ci ñëw julli ñi ñoo ko njëkk a créé bu ñu lay opéré wëñ yi ñu lay ñawale xuyutul jiraaxa yooyu jullit ñi ñoo ko njëkk euh, indi hôpital bu njëkk jullit ñi ñu ngi ko doon tuddee al bi maa rastaanaat bi maa rastaanaat lañ ko doon tuddee yemuñ ci woon amoon nañu xeetu hôpital yoo xamante ni yenn yi dafa spécialisé woon rek jago woon di faj yenn feebar yi te tey loolu boo dikkee ci bëri na suñu réew jullit yoo xamante ni sax amuñu loolu hôpital yoo xamante ni yenn feebar rek la ni faj yii bët la ni faj yi xol la ni faj yi nangam yii ay généraliste lan loolu jullit ñi amoon nañu ko àggoon nañ sax ci am hôpital yoo xamante ni dafa fixe am ay hôpital mobile loolu nag moom defe naa sax suñ déew yi yaakaar naa àggagoon fa faj mi ni mu jafee suñ état yi mënoon nañu fexe ba wut ay hôpital mobile yoo xamante ni ni muy amee ay marché samedi dimanche ah réew mi soxla nañu ay hôpital samedi ak dimanche ak nangam di wër di dem ci dëkk yi gën a sori di leen faj ngir euh, jullit ñi ñun jullit ñi àggoon nañu foofu kon jamono ji la waroon a gën a raw euh, nga borom amoon na hôpital yi yu góor la yi yu jigéen tey xoolal suñu réew yi te loolu defe naa bu ñëwee ba ci mujjantal gi woote yi kilifa yoonu murid di wootee xam-xam yi ñu war a dëgmal war nañoo fexe ba ay intellectuel murid di génn moo xam ci wàllu médecine la ay jigéen di faj suñu jigéen ñi góor ñi di faj góor ñi te góor ñi bàyyee faj jigéen ñi jigéen ñi bàyyee faj góor ñi loolu war nañoo yegg foofu xam-xam yi ñu wax yépp nag waxuñu ko rek pour nittale ko mu nekk li ñuy wax histoire mu day wàll nekk narrateur dañ koy nittali waaye day nekk taarix taxliili histoire analytique boobu yi dañ koy wax ngir fa ñu nekkoon démb ba taxoon ñu raw euh, te bi ñu ko bàyyee dellu ginnaaw ñu mën faa delluwaat nga jël médecins yi gënoon siiw ku demee ni Zahraawi yi nga xam ne mu ngi dëkkoon Xurtuba Xurtuba moo nekkoon capitalu Espagne bi fa julli ñuy nekk euh, ba léegi tur boo ko julli ñuy joxoon moom la tudd muy Cordoba Ah, téere bi mu tuddoon euh, taalifoon tudd ko at-tasrif li man ajaza an at-ta'lif téere boobu boo demee ma nga ci melal ay xeet yu bëree bëri ci xeetu opération ñu taalif ko ci làkk yu bëree bëri latin moo nekkoon al masdarul awwal source delluwaay bi gën a mag ci Europe ñu doon ko jàngale ci seen université yi ba ci di septième siècle bi nga jël ku ni wax Abu Muhammad Marwan ibnu Zahra moom it àndalus la dëkkoon Espagne moom Euh, bindoon téere bu doon tuddee at taysiir mu daawar wa biir nga xam ni moom boo ñëwee ci dix-septième siècle bi euh, téereem yu bëree bëri ci Europe dañ ko faroon jàngale nga ñëw nag ci médecin bu mag bi muy Ibnu Sina Ibnu Sina mi ngi juddoo ci république yi nekk Union soviétique kooko du arab xam nga ni euh, mu ngi faatoo dëkk bu xam daan ci Iran moom ibnu Sina ah bokkoon na ci médecin mi jullit yi gën a mag nga xam ni moom àgg na ci ab dayoom bi ak bi matee junni at UNESCO daf ko doon màggal da doon màggal junneelu atu ibnu Sina mais xamante ni tey boo ko tuddee ci tubaab yi dañu jàpp ne ci ñoom la bokk fekk benn aalim muslim la woon boobu mi ngi cosaanoo woon Perse doonoon ab jullit liggéeyal xam-xam surtout ci wàllu médecine ci wàll googu ah, nga xam ni imaam la woon ci wàllu tibb kon jot na jullit ñi ñu xam ni tey euh, sunu hôpital yi nit war naa mën a jóge ca hôpital ba ñëw jiite si ci jàkka ji nekk imaam nekk tabib loolu moo doon nekkoon lislaam naka jekk ndax boroom xam-xam yii ñu doon wax xam-xam yi ni ñu ci rawe woon ni la ñu rawe woon ci fiqh ni la ñu rawe woon ci tawhid ni la ñu rawe woon ci wàllu luga xam-xam yépp ni leen ci rawe woon mu bindoon benn téere boo xamante ni mi ngi téere bi boo demee ci euh, am na ci makta yi surtout makta ba Cheikhul Xadim ko fa fekk téere bi di alxaanuun tasaaroo woon na boo demee ci faculté yu tubaab yi ci wàllu faj dana ko fa doon jàngale bokk na ci teg tegtale ni téere boobu solo gu mu amoon solo mool nañ ko lu toll fukki yoon ak juróom benn ci làkku latin bi nga xam ci moom la tubaab yi doon wax ci jamono boobu laata seen làkk yi di am ci quatorzième siècle bi ñu mu waraat ko lu toll ci ñaar fukki yoon nga xam ne téere bi ëpp na ifrina mujallad ñaar fukki téere la ñaar fukki tom mool nañ ko lu toll ci fukki yoon ak juróom benn moolaat ko ci lu toll ci euh, ñaar fukki yoon téere bi daal xaanuun moom la ñu jàppe ni mooy téere bi gën a mag ci ba médecine des médecines ba léegi nii di téere bii di àll xaanoon li ñu doon wax ibnu Taymiya yemu ibnu Sina yemutoon ci loolu nga xam ni ni mu xame woon wàllu médecine noonu la xamee woon wàllu diine ni la xamee woon wàllu falsafa ni la xamee woon wàllu science politique ni la xamee woon wàllu euh, science naturelle yi ba ci musique ñu baal ñu musique sax julli ñi ñoo ko jàngal tubaab yi musique ba ci wàllu kimia chimique ak physique wàllu pharmacie yooyu yépp jullit ñi ay delluwaay lañ ci woon yoo xamante ni ñoo ko jàngal ñu dul ñoom nga xam ni téere bu mag la boo xamante ni ñaar fukki mu jàllal la mooy téere bu alxaanoon boo xamante ni xam-xam yu ñu wax yépp la boole nga xam ne boo demee Ibnu Sina mu ngi ci melal wàllu li ñuy tuddee al adwi al murakkaba mooy médicament simple yi rek ak comprimé yi doom yi di ci wax ci wàllu feebar yi nga xam ne day jóge ci leen pour ta'affun pourriture nit ki bu lekkee tey rek bi may ñëw maal asaf euh, ci rajo maa ngi déglu ku doon def benn émission wax ni ministre bi yore wàllu commerce ñëw na Touba waaye bi ni lakk li ñu jàpp ci Sénégal ci ay produits yu yàqu 70 pour cent bi Touba la te loolu yellut te li mën a jóge ci nit nga ni taalibe Sëriñ Touba nga ba pare di lekk jaay ay produire yoo xamante ni nit ku ko lekk mu indi la feebar te bi nga ko jaay xam nga ni produit bi baaxut ibnu Sina melal na ci téeram bi di alxaanuun lan moo mën a jóge ci nit ki bu lekkee lekk goo xamante ni dafa nëb médicament simple waaye médicament composé médicament yi dañ koo boole boo demee melal na ko ci téeram bi ak ay sara yu bëree bëri ci wàllu faj ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni buñ ko doon topp du jeex boo demee xam naa ci tënk Ibnu Sina nga xam ni circulation sanguine deret ji ni muy dawee ci yaram moom moo ko njëkk a découvrir moom Ibnu Nafis euh, ba ci sax bu njëkk nga xam ni boroom xam-xam yi yi njëkkoon dañoo jàppoon ni deret moom day jóge ci euh, res jaar ci xol moom moo njëkk trouvé que ne loolu njuumte la waaye deret ci xol lay jugee jaar ci poumon yi soog a mu segg ko mu soog a circulé njuumte yooyu yëpp mu def ko bindoon téere bu ñu tuddee al mujas loolu la ñuy wax ci ngir waxtu wi ab Muhammad ibnu Zakaria yi noonu la meloon ci wàllu médecine boo jëlee tamit euh, xam yu bari wàllu resol ah ak euh, wariyol feebar yooyu yëpp moom moo ko njëkk a découvrir bindoon téere bu ñu tuddee alxaawi fi ilmi tadaawi nga xam ne moo nekkoon encyclopédie téere bi gënoon a mag ci wàllu médecine boo xamante nii humanité nit xam na ko ñu traduire ko ci anglais ak làkk yu bëree bëri euh, naka noonu Razi ku am solo ngoogu Aboubacar ar-Razi nga xam ne mu njëkk a defar lañuy wax alcool jëfandikoo ko ci wàllu faj naka noonu li ne wax wëñ yi ni ñawe ku ne opéré xuyatul jiraaxa moom Aboubacar ar-Razi doonoon ab borom xam mu jullit moo ko njëkk a bokk na ci wax yu am solo yu mu daan wax muy lu mat a bàyyi xel mu ni ida kaana fi istitaatika an tu'alija bil ghidha fabta'id 'anil adwiya mu ni soo mënee faju ci lekk yi sorel garab yi bëri waana tey lu ni lekk lu lu feebar yu ñu dal li ni lekk la suñu fexoon ba suñu nguur gi dimbali ñu ci li ni lekk ak li ne naan kon feebar yi dana wàññiku puisque feebar yépp mu ngi ci li ñuy lekk tey jëlal tey lii ay boisson orange ci àdduna bi mais lépp jugewut ci orange danaan fexe ba xet gi doon xetu orange cafka bi doon cafka orange couleur bi doon couleur orange te orange du ci dem bu dee pomme noonu bu dee yenn produit yi noonu def di ko defar ay produits chimiques yoo xamante ni nit ki koy lekk ak di ko naan day jeexital ci moom ci wàllu wér-gu-yaramam moo gis ñu gis feebar yu bari moo tax euh, raaf yi nee na soo mënee fajoo ci lekk yi soreel garab yi mu ni nag boo mënee faju ci benn garab mu ni nanga nga maytandiku garab yu bari médicament composé ga des fois nga dem ci hôpital doo comprendre nag ñu jox la ay garab yu bari yoo xamante nii mën naa am benn bi moo lay faj mu ne nag boo mënee fajoo benn garab moytandikul garab yu bari ah, yeneen yoo xamante ni xaj na waxtu wi du ko maye ibnu baytaar noonu xaj na dañu tëb ñoo yu bëri euh, nga xam ni kenn ku nekk mënoon nañoo taxaw wax li mu bind ci wàllu médecine ci wàllu yépp ci wàllu xale yeeg wàllu nangam nangam nga xam ne yooyu buñ ko jëloon tey xaj na buñ euh, xam-xam yooyu jar nañu jëlaat ko comme que Tuubaa moom mooy symboliser l'islam ji yonente bi sallallahu alayhi wasallam indi woon ñu jël ko nag dëxañ ko ci woote sin Muhammadul Muntaxa bii nga xam ne dana dem ba julli ñi bu ñu bëggatee jumaa du ñu wëri fu sori bu ñu bëggatee ay médecin du ñu wëri fu sori du amati génn kilifa guy soxla woo faju di génn di dem fenn euh, nga ñëw ci wàllu pharmacie xoola tey sun li li ñuy wax ci problème pharmacie yi julli ñi àggoon nañ ci wàllu pharmacie ñoo njëkk a sos li ñuy wax fannu saydaliya xam-xamu pharmacie même contrôle bi nekk ci wàllu pharmacie yi nga xam ne loolu sax julli ñi ñoo ci waroon a jiitu fexe ba contrôle bi am ci wàllu pharmacie ñoo xam ne loolu yëfi julli la woon ñoo ko njëkk a def ba pare euh, plante yi garab gu nekk boo demee téere yi ñu wax léegi xam ne dañ koo tëb ay junni junni garab lañu bind garab gu nekk ñu wax la muy faj nga xam ne ay buntu lañ koy defal tënki ko nag ci xoroof yi benn bu nekk ñu wax la la muy faj yooyu jar nañu du ko gëstuwaat ilmul kimia nga xam ni euh, jullit ñi ci li Aristote bi mu ak palaaton waaye eggoon nañ ci jël xam-xam yooyu Euh, fegg ko tëgg ko ba tur yi mu nga xam ne moom la lañ ko xamee tey jullit ñoo ko tuddee ñu xam secret yu bëri nag ci xam-xam bi la koy firnde mooy boo jëlee ne wàllu nal distillation fondre feeyal dara congeler dara ak lakk maanaam wàllu nooyal dara ak euh, euh, xam miin miinaason nga xam ni poudre ak takk-takk yeeg munitions yi ci lay jóge asraar kiim yaay yooyu yëpp jullit ñi bu ñu waxtu ba mayoon yooyu yëpp jullit ñi ñoo ko ñoo ko ñoo ko sos ah, ba ci sax ci wàllu kiim yaa li ci ñaari mbir yi ci ëpp solo la te jullit ñi kere yoo ko mooy li ñuy wax wàllu baaruut doom xam nga ci wàllu fannul xar ba bu njëkk ay jaay fi lañ daan xeexee waaye fitalu mboq doom ni ko wolof yi tuddee gi ci njëkk julli ñi ñoo ko defar te boo demee mi ngi ci seen téere yi ñuy melal naka lan ko defare mise Renaud ak mise Fafe ñoom reconnaître nan dellu ci téere yi nga xamante ni julli ñi ñoo ci melal yooyu ba ci fooy bu njëkk téere dafa jafe woon te laata fooy di am laata imprimante di am nit ñi lu ne lan daan daj ci bind julli ñi fooy yi nga xamante ni moom la ñu njëkk a bindee julli ñi ñoo ko créé ginnaaw boo mu amee yu ko nur woon ci finwaay yi nga ñëw wàllu chimique jaabir ibnu xayaan nga xam ni moom la ñu tuddee bàyyu euh, nga xam ni moom yi ñu wax yépp boo demee leeral na ko euh, moom ibnu moom euh, jaabir ibnu xayaan lénguri xam-xam bi mu sos nag muy xam-xam bu am solo nga xamante nii moom lañ tuddee ilmu daw xam-xam bi mooy science de la lumière nga xam ne léegi tey nit ñi bu euh, bu ñu dem ci jaww ji di natt doxub asa euh, bidiw yi duñ ko natt ci ay kii ci lumière lañ koy natt nga xam ni mooy li gën a gaaw ci kawnu bi nga xam ni juróom benn fukki junniy euh, kilomètre par seconde lay daw mooy lumière juróom benn fukki junniy seconde juróom benn fukki junniy kilomètre par seconde lay daw moom lumière ki sos xam-xam boobu mooy Jaabir nu Xayaan muy science de la lumière nga ñëw ci wàllu juxraaf géographie ki njëkk a defar xaritatul aalam al idrisi la tuddoon nga xam ne jullit ñi seen civilisation bi bi mu daanoo dañ leen a jël samp leen ay oustaz ay professeurs ci seen université yi ba boo demee université bu Naples di université bi ñu njëkk a génne ay doctorat ña fa doon jàngale ay borom xam-xam jullit lañ yoo xamante ni ba ci ma ñëw sax ko ñu mos a jàng Euh, boo demee ci Andalus dañ la daan defal benn kaamel euh, bind ci wa foofu kulli fi ilmin alim boo xoolee tubaab bi euh, promotion yi buy génn mbaxana moom ñu lay defal ci julli ñi leen ko jëlee kaamil la woon el fii wàllu navigation nga xam ne bu doonutoon moom tubaab yi duñ xam Afrique duñ xam Asie jullit ñi xoola Aba Abdallah Christophe Colomb moo découvrir Amérique gis nga ba mu demee dig la mu digoon buuru Espagne muy Isabella ak Ferdinand ci ni am na ay iili or Inde la doon dem réer dem ami rek foog ni ma nga Inde mu mu ni fii Inde la gis nga ba mu réeree ba ban koy jàpp ngir la mu digoon buur bi amu ko kan yebaloon Aba Abdallah la tudd moom moo dem arrêté ji ko indi ko tubaab yi bi ñu ñëw Inde xamuñu yoon wi Ibnu Majid nekkoon benn navigateur musulman moo leen tegtal yoon wi booba tubaab yi jàppoon na ni ginnaaw océan Atlantique bi ay jinne fi dëkk te booba ñaata at daanaka l'islam dugg na ci Afrique ci siècle bu njëkk bi xarbu afriqiya daanaka soriwu ko boobu julli ñi ay siècle seekal xam nañu continent bu Afrique te boobu tubaab yi jàppoon na ni ginnaaw océan Atlantique bi muy ñun ñii fi ñu dëkk ay jinnee fi dëkk ah nga xam ni léegi nag bu ñu ko waxtu yu doon may danaan wax nag tubaab yi fii ñu egg tey ci civilisation nan lu ko jëlee ñu jël ci rek lu demee ni Espagne nga xam ni tur yi rek tur yi dalay tegtale ni julli ñi nekk nañ fa lu ëpp juróom-benn téeméeri dëkk yi ko julli ñi tudde woon sew yi Ispiria la ko julli ñi ñuy wax sew yi Valladolid Walid ibn Abdul Malik lañ ko tuddee ñu ko tuddee Valladolid capitalu Andalus su doon Xurtuba ñu koy wax Gordoba léegi Granada soo demee gis nga jullit ñi àggoon nañ ci jumaa yan tabaxoon ci Andalus yi tey bu nuy wax ñun ay micro la ni soxla woo di ci wax waaye jullit ñi àggoon nañ ci bi ñu fay defar juma man koo defar ba nin ko defaree bu imaam bi dee noddu jumaa ji day am écho du soxla woo micro foofu jullit ñi àggoon nañ fi ci huitième siècle di opérer di defar ay satadoo di defar ay tata ay njënd di defar maanaam luy xeetu xam-xam nga xam ni Andalus benn dëkk la woon ci réewi jullit yi la fa nekkoon ci ay téere moo ëppoon li nekkoon téere ci Europe gépp te booba Londres moo gënoon a développé ci néeg ci ci dëkki tubaab yi ci néegi baraag lañ dëkkoon te jullit ñi ci ay palais lañ dëkkoon ba léegi nii boo demee fi roi Espagne dëkk ca ginnaawam boo eh, ay palais fay gis yu jullit ñi tabaxoon xasrul xamra palais ya fa jullit ñi tabaxoon ba léegi nii boo demee fekk ko kenn mënu ko weddi booba Londres ñoo gën a développé te ci ay néegi baraag la ñu dëkkoon bi fa jullit ñi nekk opéré booba tubaab yi sax xamul luy hôpital ak lu ni xeetoo moom Andalus nga xam ne bi fa jullit ñi génne 1492 booba États-Unis gi ëpp doole ci àdduna réew moom amagut ah nga jël Sicile ah, foofu boo demee bi euh, nguuru ko jullit ñi daanoo leen waxoon ñu jël asatise ya fa nekkoon surtout bi Constantine daano ñu jël leen samp leen ci seen université yi di leen jàngaleloo ba ñu génne ay borom xam yi ñu génne tey muy euh, Constantine nga ñëw ci wàllu taalif tubaab yi nag bu njëkk comme que dégguñu woon làkk xam-xam làkk yu ñu ko doon bind ndax bu njëkk xam-xam ci tubaab yi ci làkku latin lañ ko bind loon ko doon bind waaye ñoom nag am nañ fullay bi ñu demee ba jonjoog jullit ñi dañoo jël xam yi traduire ko ci seeni làkk loolu muy amir bu am solo mooy day mel nekkoon ñun suñ réew yi su ñu bëggee développer bëgg a jëm kanam jot na nag ñu jël xam-xam yi taalif ko ci suñuy làkk parce que tardement bi bi ni am mooy dangay jàng làkk soo ko jàng xam-xam te bu fekkoon ne dañ ko bind ci suñu làkk yi barrière làng bi moom deñ na nga xam ne kon jeexit gu mag a mag la jullit ñi am ba ci sax li ñuy wax al diini réforme bi tubaab yi am ci wàllu diine booba église catholique daraan bañ leen wax baax kenn amul droit gëstu fukki feekal ak juróom ñu leen di gëmloo ni suuf si benn place la nekk kenn ñemewu ko weddi ba jullit ñi ñëw taxal ba ki ko wax ci tubaab yi muy Copernic téere yi bindal lu ko censuré ni ko du génn Galileo bi mu ko waxee nag da koo théorisé Galileo moo ñëw dëggal ko Galileo ba bi muy dee résident Simon ya la deewee deewaale silmaxa ñu obligé ko ni ko da ngay weddi ni suuf si warut mu daan koy weddi ci ñàkk pexe nga xam ne ku daan jéem a gëstu ba moom jullit ñi fekk na xam ko yépp xam nañ ko waaye tubaab bi ku daan jéem a gëstu dan la dan la daan tuddee alxirtiqa mooy danga ngaa murtat benn ñu tëj la wala ñu lakk la wala ñu ray la képp ku mus di gëstu fekk na julli ñi dépassé naan euh, foofu ci xam-xam yi nga xam ni jonjoo gi jonjoo tubaab yet moo leen may ñu xam erreur yu bari bari yu nekk ci diine keretin surtout njuumte yi xam ne dafa nekk ci injil ay axta ilmiya nga xam ne moom boo ko liiree scientifiquement da nga xam ne téere bi jógewut ci yàlla te loolu amul ci alquranul karim ay ay njuumte ci wàllu wàññi njuumte ci wàllu science njuumte ci wàllu histoire njuumte ci wàllu yépp ñu dem ba xam ne nag ay la yoon téere bi moom jógewut ci yàlla ñu jaare fa bañ diine te loolu leen ko may mooy bi ñu comparé ñoom civilisation bu dee boobu ñu doon dundu ak bi julli ñu doon dundu ay junni junni at puisque yoon yi mu jaare wax nañ la Andalus Espagne la léegi boo jëwee Italie Sicile nga ñëw yoo ci euh, mer Méditerranée bi dañoo amoon ak lëkkaloo ak jullit ñi ba ci découverte géographique yi nga xam ne tey tubaab yi bu ñu demee ba xam Amérique ñuy làkk seeni làkk diine woo seen diine jullit ñi ñoo leen tegtaloon yoon yi mu am it leneen lu am solo ci wàllu euh, xañ na waxtu duñu ko may mu am leen wax approche scientifique al manhajul ilmi nga xam ni xam-xam bi da doo ci yegg ci ay euh, wax waaye da ngay seetlu di gëstu ba egg ci xam-xam bu wér boo xamante ni kenn du ko mën a dindi te loolu alquran daf cee yàgg soññee xool siiroo fil ard fanzuru kayfa bada daal xalq yàlla mu ni dox leen ci suuf si ngeen xool naka la bind gi commencé la création de l'univers nga xam ne boo ko doon toog di ko xalaat nga xam lim la mën a may ci ak ragal yàlla afalam yasiru fil ard fa takunu lahum xulubun yaqiluna biha wa aadaanu yasmauna biha kon nga xam ni wàllu leen wax approche scientifique gëstu ci wàllu xam-xam ba egg ci xam-xam bu wér loolu jullit ñi alxasan ibnul haysam moo ci jiitu njëkk saxalaat ni nag suuf si moom loolu ñu ci doon wax wérut nga xam ni jeexit gi nga xamante ni moom la li ñuy tuddee méthode scientifique am ci wàllu riyaadiyaat logarithme yi Descartes bi mu ñëwee moom it jeexal eh, jeexateloo ci ci wàllu ingénierie yi isanion force de gravité nga xam ne tey ñun univers suuf si ñu nekk am na yeneen planète yeneen yoo xamante ni lay tere ñu mbëkkante surtout ba ci yàlla def muy lu yéeme nga xam ni centre de gravité boobu xuwa jaas bi muy ñaari acier xam nga am na côté boo leen boolee du ñu dajaloo loolu bu ko yàlla dindi woon rek istidaam day am te ñëpp ay sirr boobu ci yàlla def war nañ di ko jàng ba xam te loolu jullit ñi ñoo ko jàngal ñeneen ñu su ñoom ci wàllu falak eh, allahu alladi rafa'a samawat bi ghayri amadin tarawnaha gis nga fukki siècle ak juróom tubaab yi gëm ni suuf si ak asamaan si ay poto ko téye poto comme poto yi ni mu téye eh, jumaa ji yàlla kañ la waxoon ni allahu alladi rafa'a samawati bi ghayri amadin tarawnaha est ce que booba yonente bi dafa amoon ay eh, alaat ay jumtukaay ay matériel scientifique yu muy yu muy gise loolu moo lay wan ne kon alquran ci eh, yàlla rek la mën a jógee Copernicus nga xam ne moom it moo njëkk a ñëw ci ñoom tubaab yi weddi loolu Galileo noonu nga ñëw ci yeneen xam-xam yi Volta nga xam ni même sax Volta moom dañ koo terale aw turam nga xam ne moo njëkk a créé li ñuy wax batterie Faraday njëkk a créé dynamo Brestel yi njëkk a ko eh, découvrir oxygène Pasteur luy Pasteur ñoo ñëpp ñi ngi naane ci jullit ñi xam naa fi ne daaneele nag mooy xam-xam yi li tax ñu ko doon wax mooy ñun jullit ñi dafa am kenn ku doon liggéey ci ministère affaires étrangères bu France daf ni ñaar mooy tax a yilif àdduna muy xam-xam ak alal mu ni bu dee xam-xam moom mu am honnêteté ni xam-xam bi ñun ñu ngi ko jëlee ci jullit ñi mu ni bu dee alal 70 pour cent téeméer boo jël juróom-ñaar mi ngi ci réewi jullit yi jëlal pétrole bi Arabie saoudite ñoo pétrole ci àdduna bi Iran ñoo amee réserve gaz bi gën a mag nga dem Qatar Koweït mu ni nag bu ñu fexee ba jullit ñi jëfandikoo seen xam-xam bi nga xam ñoom ñu ñu ni ox ñun Occident ci ñoom lañ ko jëlee jëfandikoo seen alal mu ne mooy suñ bidaay su neexee ñun Occident mooy suñ début de la fin mu ne nag waaye nan fexe ba buñ ko tal na leen boole di xeex ñuy xeex moo tax conspiration universelle mu amara kaw ni bi ñu def ci ay groupe ay kuréel yoo xam ne dañ koy def muy ay kuréel terroriste ñu di ko taqal lislaam te lislaam daal di wu ci loolu war nañ ko bàyyi xel te xam-xam yi kon war nañu fexe ba li jullit ñi yi di fi àdduna muy xam-xam alal ji moom yàlla ñun la ko seddee ñu jëfandikoo ko ngir dellu ci loolu te jàppat ci buumug yàlla gi te bàyyi rayante bi ci suñ biir ak noononte bi te ñu xam ni xam-xam yi yépp nag sin tubaa waxoon na ko hada wa xayrul ilmi ya dawil uqul ilmun muxarrabun liman minhu nuqul kal aqli wal fiqh wa tasawuf wa kullu ilmin manafi'in yafi mooy xam-xam yi doon wax ba ci sa xalaat def naa fi ndax nga du moo doon waxtaanee ci jumaa ji wàllu xalaat xoola si xam-xam yi ñu doon wax nga xam ne yàlla yàgg na cee woote julli ñu yàgg cee kii ama tafakkuru faidan xat ata min an fasil asiyaay xaysu usbita sin tubaa mu ni fal tudumil fikra yaa xamimi na nga sax ci di xalaat ni yàlla bindee ak nga cee mën a am alxasiya alkaamila at taqwa ragal yàlla nga xamante ni yàlla nee na ku gën ni ci ku gën mu ne na nga xalaat fil ardi ci suuf xam-xam bi jàngale suuf lu mu lu dul géologie wa sama Sëriñ mu ne na xalaat ci asamaan si euh, cosmologie nga xam ne mooy jàngale wàllu alkawnu soo ko jàngee danga xam màgg suñ borom gi Sëriñ Tuubaa mu ne wa si wal xamar wal asjaar garab yi botanique wàllu palant yi gàncax yi Sëriñ Tuubaa mu ne na nga xalaat wal ma ndox hydrologie ilmul nga xalaat ci war jaar wàllu géologie gàncax euh, euh, montagne yeeg nim bindoog ak la tax yàlla def ko waaye jàng lépp lu aju ci wàllu xam-xam muy anographie muy ilmu dirasatu sama ak xam-xam yépp loolu maal asaf murid yu njëkk yi moom teeloon nañ ko dégg ba boo ñëwee dëkk bii nga xam te ni mooy euh, moom la borom daaru sanc doy rek nga xool kàddu mu génnee ci wàllu xam-xam nga xam ne ñoom yitte woon nañ xam xam nga ku génne sin fàllu génne sin Mourou Moustapha génne sin Mahmoudan Koso ak ñeneen ak ñeneen ñu dul ñii da ngay xam ni fu xam-xam yooyu amoon na fi nga jël sin Mbàkke bu soo nga xam ni xam-xam yi ñuy wax yépp bindoon na ci ci wàllu taarix wàllu juxraaf wàllu tasawuf wàllu miixaar ak wàllu rasmu wàllu yépp yooyu bindoon na ci kon xam naa ci gàttuk euh, waxtu wi dañuy jéggalu rek di yem foofu di wax wane suñu ak sant suñu boroom ci boole gi ngeen ci boole ci tool bi nga xamante ni benn la ci tool yi Sëriñ Tuubaa yi di leen ñaanal di ñaan yàlla suñu borom tabaaraka wa taala gën a euh, ubbi julli ñi rawatina murid yi ci wàllu xam-xam di ñaanal suñu kilifa yi di Cheikh Mouhamadul Muntaxa ak Sëriñ Abbas yàlla yàggal leen fii di sant mboolem waa mu wassasatul Wafa di jéggalu baax di wax salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, sëriñ xat fakka kabla sëy ci waxtaan waa am solo yi nga xam ne moom nga ñu baax tey jii nii ci jataay bi te xaj na xataayu waxtu wi sax moo tax waaye gëstu bi gënoon naa yaatu loolu gënoon naa matal tamit teg ci waaye nag yéene ji moom feeñ na ci gëstu bi feeñ na tamit ci waxtaan wi mën nañu wax ne euh, tey indi nga fi loo xamante ne incha allah ñépp mën nañ koo jariñoo mën nañ ko bàyyi xel tamit teg incha allah xam naa ne xaraa waxtu wi moom moo ñu xaw a jot tuuti rek xam naa ne ngir njëkkanti waxtu wi dañuy jox kaddu gi sëriñ Abdou Samad Mbacké su ko defee mu indi ay kaddu yu soññee lu jëm ci wàllu liggéey bi euh, def tamit taxaw seetlu bu gàtt rek ci li nga xamante ne moom la sëriñ Xat Fakka doon waxtaane ñu doon jox kaddu gi sëriñ Basiru Mbacké moom sëriñ Abdou Khoudoss mi nga xamante ne moo fi toog moo fi toog moo fi teewal sëriñ baas mi nga xam ne moo toog toogaayu borom Daaru Muxti moo indi ay kaddu yoo xamante ni dana bàyyi ko ci sëñ bi kon ñu jox kaddu gi sëriñ Abdou Samane Mbacké billahi min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi nuyu mbokki jullit yépp maa ngi ndokkeel ñépp maa ngi saar ñépp maa ngi dollee sama cant ak sama ndokkeel ci muassasa bi seen taxawaay seen jëf ak seen yéene la waxoon ci tàmbali ba dama koy répété waat waxoon ne dafa am ñaar yoo xam ne njiit dañ koo am te xajal ju can waaye alwafa moom xajal na ci nit ñaar yoo mooy temps ak alal xam nga ne jotaay yi temps bu bari la jël organisation bi itam xaalis bare ciy dem kon lañ lépp am yamale ko seen bopp yéen da ko am bokk nit ñi kon loolu ñu leen ci sant bu baax a baax a baax sëñ bi dëgg naa waxtaanam waxtaanam solo ci diine waxtaan xam ci ci xam-xam dafa mel ne mbirum sëñ boo koy xool mbirum sëñ Tuubaa hasard da ci amul waxtu wu nekk lañu war a def ci yoon wi dana yebal koo def dama joxe misaal rek ci sëriñ Abdoulaye Mbacké bu ñëwee nekk xalifa fekk dëkk bi am nu mel ci ñàkk a dëppoo ak sharia da ko war a xas ba mu set dañ fa def te nangu ko mu mu mu aaye ko bi muy aaye tux cigarette ci Touba ñu bari dañ ko dañ ko doon contesté ba ci Touba bi waaye dem nañ ba xam na léegi ndekk la mu doon aaye ñëpp fekk nañ ko ci ba demee ci yi mba jataay wala barab boo xam ne nit dafay daje nangutuñ ko fa dox mbooloo moo xam gaar la moo xam aéroport la moo xam lu mu la moo xam wala intérieur moo xam wala ne ne ci kon dëkk bi loolu la aajo woon sëñ Tuubaa yëpp mu ñëw nettoyé ko saxal fa dëkk bi sëriñ Saliou ñëwee moom si sim du ko yebal xamal taal bi ne leen liggéey dafa jot te ñëpp ko war amul ku sant nii amul ku sant na liggéey ñëpp la war gëmul nu ñu ni liggéey sa sa liggéey boo ma sax dem xel koom dangay ngay yéemu ci yàlla waaye yéemu ci sëñ bi day da nga daj góor bàkki bàkki xam ne doo ko xàmmee ak songay loolu di di di mbir mu rëy xam nga bu la sëñ bi boolee ay taalibe ñu lay liggéeyal te mosoo def la ñuy def doo xam seen wala doo xam seen coono waaye ku ma saa dem xel ko ma gis coono nga fi jànku rek ñi la yàlla boo jox ñu lay liggéey da nga fa leen teg loolu moom moom la Sëriñ Tuubaa baloon Sëriñ mu xam xamal ko nit ñi bi sëñ bi euh, Sidi Moxtaar ñëwee ab liggéeyam yaatu na waaye man li ma ci gën a ràññee ci ne jot mu def ko ci moom moo ko mënoon def mooy tëj gi mu tëj armée dafa mel ne suñu la tegoon ne ko jotee yaay ñu tëj ko ñu tëj tëj ko te muy liggéey bu am solo xam ne nafsul maxaabira dañ ko aaye ci diine suul sulli kuñ suul kooku diine du ko aaye te it armeel yi am na jamono tollu temps yoo xam ne foo suul nit nit kon mission am loolu la jëppoon solo ci mooy loolu mooy loolu sëñ Muntaxa mi yàlla na fi yàgg daa mel ni suñ bi da ko yebal ne ko nag xel yi ñor na développement tàmbali na comme comme commencé dugg ci réew mi fexeel bi nit ñi xam wala indi sasu sasu fexe ba dong yi xam muy xam-xam loolu war na tax ñëpp war a loxo saayu jàppale ko ci liggéey liggéey boobee tey ba mu daloo ci ginnaaw dañuy gis ne Serigne Touba biñ ko tuumaalee na ko dangay ngay fiyaat da xeex jiyaat moom mi mut mi mut loolu dafa ne wax ngeen dëgg damay xeex damay def jiyaat waaye nag da ngeen a juum ndax ngannaay yi ngeen foog de moom laay moom du xeex yéen man yoruma yu ngannaay am xam-xam ak ragal yàlla laa yom sooy nga nag kon jihaad ci seen tubaab joojee nag ku ci bëgg a bokk faw nga yor ngan lay mu yor faaw nga xam nit ki bu rekkee dafa déclaré guerre nga ñëw nu ko dama lay jàpp ci guerre bi yoroo ngan lay lam yor day mel ku bëgg bokk guerre bi rek faaw nga xam te bàyyi xel ci ne guerre bi du jeex ba dina tukki ignorance ak réer du fi jóge ak mbon du fi jóge kon guerre bi day continuer kon murid war nañu laxa fabuwaat fexee xam ndax xam jot si mbir ñu yol ko suñu bopp suñ bi dafa waxoon ne wax nañ siñ mi dafa waxoon ne réew mi tubaab yu weex ko yor ba jóge fi bu fi jógee nafiq yor ko jógee sama ñoon yor ko kon nu mu leen neex gannaaw suñu waxoon na lool da waajal ko dafa jot ndax nit mënut a mënut a yëtal mu xam-xam dafa toll dafa jot ñor ko ñor ko wut war ko saytu kon lii moo tax sëñ Muntaxa soññ ba lu taalibe yi yóg jëm ca rek da encore ngeen def tey fii ci jotaay bi lu feeñal xam-xam la seetu leen ba ngeen tàmbalee daj yi ba lekk ay at la borom xam-xam mën a jàppal donc bu def nañ ko fi damay jàpp ne man li fi jaar ci borom xam-xam lépp bu ko boloon mën na nekk mën naa ne bibliothèque mën na nekk bibliothèque li fi jaar xam-xam yépp lañ fi def amul benn domaine bu ñu bàyyi donc gën a gëstu nañ te ka gën a xam ka ko xam lool moo ko gistu kon lii bibliothèque la teg la ci ku bëgg a gëstu bëgg xam-xam ñaar baat marjax la marjax parce que ñi nga xam ne ñoo fi jaar tey lañ doon gëstu comme sëñ bii léegi lu mu xam na fii ba fii ba maa ngi mat ci kanam ku ci am loo bëgg xam wala loo bëgg a leer bu jox ko waaw Al dañ ko jox numéro mu wootee jot ko mu wax li euh, euh, leer ko la mu bëgg xam ci ci lu ko lënam ci ci mbir moom kon ñu ngi dellu sant alwafa ji taxawaay bi waxoon naa leen na leen waxtu wi bakkan di gën a bëgg ko noppalu bakk bakkan di gën a bëgg a noppalu wax waxtu woo gën liggéey seen borom mooy takku seen takku seen i koor ñëppay sonn ñëpp seen énergie jeex ngeen taxu di jëmbatal yàlla li mu bëgg loolu liggéey bu rëy weer yi ko suñu borom bëgg defal lu baax ci ngeen koy def mooy weeru koor waxtu wu ne la def lu baax bëgg ñu def lu baax waaye weeru koo ca waxtu bu nekk la suñu borom di gën a jéggi nit ñi jullit yi waaye weeru koor ci raw buñ gisee yonent bi sallallahu alayhi ne yonent bi nee na xetuk gi mu moo dàqal miski suñu borom loolu muy wund muy tekki mooy suñu borom dafay ñooxu jullit ba seen xet gi mu gémmiñ di ko xeeñ kon waxtu wala suñu borom jege jin jullit ñi waaye weeru weeru koor ci raw kon ko tànn tànn tànn gi ñu ko tànn du ko organisé du te waxtu wu ne la suñu borom jàppale jullit yi waaye weeru koor ci ndax badar ci weeru koor la am fatu makk weeru koor la woon Israël ak Égypte ba ñuy xeex ñu libéré Sinaa weeru koor la woon kon waxtu bu nekk la si borom bi jàppale julli yi waaye weeru koor ca kon tànn gën ko tànn du hasard kon daal sëñ bi ñu ngi leen di saññ di leen sant leen leen leen sakku ci yéen ñu feddee seen laxasaay yéen da nga liggéey liggéey yàlla nangu na ko ndax bu yàlla mu doon ak si fii di gën a góorgóorlu baax a baax a baax feddee seen laxasaay waajal ëllëg waajal waajal déwén fas yéene mu gën a jëm ci kanam ñu ngi sant ñëpp ñu ngi baalu ñëpp baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa jërëjëf sëriñ Abdou Samane Mbacké ci kàddu yu am solo yi nga xam ne moom nga yëkkati euh, te mën na maa wax ne yëkkati ko ci turu muassasa bi ndax moom mën nañoo wax ne ci muassasa bi la bokk ndax moom la ñu dénk lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu culture la te tamit da ko doxe waxe ko koy ñu ñaan yàlla guddal sa fan te kattanal la ba li nga yéene liggéey ci atu bërëm daal moxtu bi nga àggale ko koy sa ñor xamante ñu sant mbokk yi nga xamante ne ñoom ñëpp ñu ngi doon ànd ak ñun jataay yi waaye nag tey ñu déplacé wu ñëw ngir feeñal seen yéene ci jataay bi tamit ci njiitul sous-préfet Mouhamadou Ly xam ne moom jataay yëpp ñi nga ànd ak moom waaye nag tey dafa déplacé wu ñëw mbokk ak ñun jataay bi ak médecin chef bu district bi muy docteur Ndiaye moom si mu ñëw ànd ak ñun jataay bi ak waa daairatu xulatul ayni bu Serigne bu ak Serigne bu Mbacké ci njiitul Serigne Abo Mbacké ak am Amsatou Diakhaté ak sëriñ Lamine Touré ñoom tamit ñu déplacé wu jóge Touba ñu bokk ñu jotaay bi waaye nag muassasatul Wafa bu Darou naan bu alaaji maam Thierno tamit ñoom tamit ñu déplacé wu tey ñëw bokk ñu jotaay bi ci njiitul sëriñ diin mu ànd ak sëriñ Mouhamadou Mbacké mu jóge ba Kajoor kon ak mbokk yépp yi nga xamante ne ñëw nañu ngir feeñal seen liggéey ci yéene bi ngir feeñal seen seen yéene ci liggéey bi ñoom ñépp yàlla na yàlla fay lu ko seen jot kon xam naa ne dañuy jox sëñ Mouhamed rek ay kàddu yi sant yu gàtt rek su ko defee ñu jox sëriñ Basiiru Mbàkke mu sëriñ Abdou Xudoos mu yëkkati kàddu yi sëriñ Abbas ñaanal mbooloo mi su ko defee ñu tënk foofu liggéey bi incha allah ba déwén bismillah ñëwal ne rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala mbokk yi fi teew yépp di ci jiital kilifa yi di jégalu ci kàddu yi ci turu mu assasatul bi nga xam ne moo doon taxawal yëngatu yi mooy jot li kàddu yi cant ci képp koo xam ne àndoon nañu yow liggéey bi niñ ko baaxoo defee bi koor gi jubsee ak bu dul koor gi waajaloon nañ lu jëm ci ay thèmes yu am solo niñ ko baaxoo defee at mu jot thèmes yoo xam ne yu ubbiku la ci wàllu yépp yépp lu jëm ci dundu nit ki jëm ci wàllu diine ak ci wàllu wépp wu soxal dundu doomu aadama rek tànn nañ ci ay thèmes woo ay boroom xam-xam ngir ñu traiteel ñu ko lu mel ne wàllu diine am nañ tam yoo xam ne jëmoon na ci wàllu koor ak tuub ak yeneen yoo xam ne lépp ci wàllu diine la jëm am nañ thèmes yoo xam ne thème boo xam ne ci wàllu politique la jëmoon waxtaane nañ ko muy politique bu biir réew mi politique bu bitim réew lu jëm ci mbirum Palestine ak relation internationale bi réew yi yi am ak réew yi am ak yeneen réew yi wàllu social tamit waxtaane nañ ko fi lu jëm ci yàqu-yàqu yi jikko yi ak lu mel ne code de la famille yooyu yëpp mu asaxa bi jëloon na ci ay thèmes woo ay borom xam-xam ñu waxtaane ko lu jëm ci mbirum cosaan tamit waxtaane nañ ko fi lu jëm ci wàllu taarix histoire waxtaane nañ ko fi mel na histoire nit ñu ñuul ñi ni ko Cheikh Anta gise gisee ak rôle bi nga xam ne sëriñ si joué nañ ko ci jàmmaarloo ak tubaab yi ñëwoon ngir not réew mi yooyu yëpp waxtaane nañ ko fi waxtaane nañ fi tam boo xam ne sax xam naa ne bëriwut xëy na fu ñu ko waxtaaneegul mooy dee dekki waxtaane nañ ko fi muy tam bu am solo waxtaane nañ lu jëm ci wàllu xarala yu bees yi ak li nga xam ne moom la ci lislaam war a indi comme solution waxtaane nañu mbirum tasawuf waxtaan nañ ci économie waxtaan nañ ci astronomie yooyu yëpp muassasa bi waxtaan na ci loolu nag fi lay jaare di jottali kàddu yi cant jëm ci ñi nga xam ne ñoom lañ tànnoon ngir ñu defal ñu waxtaan yi te ñoom ñëpp jóge ci barab yu facantikoo yu sore bàyyi seen i yitte ak xataayu koor gi ñëw ngir ànd ak ñun jataay yi nga xam ne Euh, lu taxawal lislaam ak lu baaxal dundu nit rek moo ko tax a jóg kon mi ngi ameel ak cant mbooleem ñi nga xam ne ñooy waxtaankat yi di leen ñaanal yàlla mu nangu leen jéego yi ñu seq ba egsi fii muassasa bi mi ngi sant tamit ñi nga xam ne ñooy liggéey ci biir kuréel gi te ba koor gi tàmbalee ak la ko jiitu yëpp ñu bàyyi seen yitte amuñu benn waxtu lu lépp ñu jox ko waxtu muassasa bi ci commission yi yi nga xam ne ñoo tënk muassasa bi yëpp muy lijaan mel na saqaafiya ak maaliya tanzimiya i'lam ya adawaat xasida mboolem lijaan yi nga xam ne yooyu yëpp ba koor gi tàmbalee ba tey seen yitte yëpp lañ bàyyi ngir lu jagal liggéey bi mu asasa bi mu ngi leen beral ak cant mi ngi beral ak cant it mbooleem ñi nga xam ne dañ daan bàyyi seen itte ñëw di teew ci jataay bi mi ngi leen di beral ak cant mu asasa bi mi ngi sant it mbooleem kër yi tasukaayu xibaar yi nga xam ne daan nañu jàllaleel waxtaan wi te mu yaatu lool buñ ci limee rek yenn yi xam naa danañ mën a yóbbaale yi ci des lu mel ne Touba Vision daan na ko def en direct alxadim Rajo Vision Cheikh Ibra Fall Touba Monde xasida online Cheikh Ibra Fall point com daan na ko jàllale ginnaaw bi timis acti daan na ko def direct xaama TV Touba TV it ñu sant beral ak cant bu baax ci taxawaay bi ndax saa yu waxtaan yu jàllee daan nañ ko jàllale réseau yi nekk Daaru Moxti ñu ngi leen di beral ak cant ñoom it daan nañ am taxawaay bu rafet ci liggéey bi mbooleem rajo yi nekk ci diggante Touba ak Daaru lu mel ne Daaru Mooti FM direct la daan def waxtaan wi Ñaaxeen FM Mubaarak FM bu jur bel kàddu Kajoor Ngaay Ngaay FM Nasru FM Kébémer ak mbooleem rajo yi nekk Touba xatu waxtu wi daa tax duñ mën a lim yëpp di ci beral ak cant Bawol Média nga xam ne fu mu toll bis bu set direct la ko daan def leer gi FM moom it daan na ko def bu nekk luga daan na daan na jàllale waxtaan wi ak mbooleem ñi nga xam ne dañu daan topp ci groupe WhatsApp yi ci Facebook ak YouTube ak groupe yi nga xam ne waxtaan muassasatul Wafa moo ko taxawaloon yooyu yëpp ñu ngi ñu leen di muassasa bi amel na lu cant di sant it mbooleem ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi ak nuñ ci mën a jàppe rek moo xam ci biir réew mi la wala bitim réew lu waay mën a jàppe moo xam ci wàllu alal la wàllu xel wàllu matériel ak lu mën a doon rek muassasa bi amel na la cant di leer ne nag sa bi mbooleem li nga xam ne moom lañ fi jot a waxtaane lépp loo xam ne waaye dégg na ko ci na xam ne muassasa bi lu baax rek la ci jublu woon képp koo xam ne dégg nga ci leneen lu wuteeg loolu rek na xam ne wute naag yéen ay muassasa bi di leeral na it muassasa bi dara maanaam bu doo xam ne ab dëkk moo ko moom wala muy yam ci ñenn ubbil na buntam daal ñëpp koo xam ne lu baax la tax a jóg ak tasaare am njàngale ak lépp luy baaxal dundu doomu aadama looloo waral waxtaankat yi buñ koy tànn duñ ci am xaj ci kii fii la bokk ak fële la bokk fu ko ci xam ne sa xam-xam jàpp nañ ne mën nga koo jariñe nit ñi rek dañ lay woo fii ngir nga defal ñu conférence kon daal ñu ngi sant ñëpp na xataayu waxtu yi di jégalu bu baax ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu mbooleem ñi teew ci jataay bi ak képp koo xam ne yaa ngi koy teewlu di leen jot li kàddu yu bàyyi koo ci sëriñ bi sëriñ Abbas moom mi di xalifatu Cheikh Ibrahim borom Daaru Muxti te xam ne liggéey moom lañ koy defal ndax yëkkati ak wane liggéeyu borom Darou Moukhty ci toolu sëriñ Touba la te mooy wàll yu nga xam ne daana ko dunde ci wetu sëriñ Touba te du kenn umpo di leen sant bu baax yéen ñi nga xam ne yéen taxawal liggéey bi te yàgg koo taxawee di sant bokk yi nga xam ne ñu ngi ko ànd ak Serigne Abdou Samad moom Serigne Mamadou Ball ak mboolem ñi ñu bokkal borom Darou Moukhty te dara rawu leen ci. liggéey bi bi ngeen ko tàmbalee ba léegi te xam ne loolu itam kenn ku nekk sa bopp nga ko defal waaye itam nañu xam ne euh, sëriñ bi lañu ko defal di leen wax rek li nga xam ne boo jàngee Wadduha ba ba ngay àgg ci fa inna ma'al usri yusra sunu borom lépp loo xam ne da ko jagleeloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may ko ko boo ko jàngee ba agsi ci fa inna ma'al usri moo di lii lépp defal naa la ko lii lépp am nga ko ci lu baax lii lépp fegal naa la ko waaye nag jafe-jafe du ñàkk waaye lay yaxli bal yusrayni xusrun wahidun moo di ne jafe-jafe dina am waaye yomb-yomb yi mooy ëpp ba ngeen tàmbalee ba nëgë ni lu nekk daj ngeen ko waaye ni ngeen xam ne li ngeen di def lu baax rek moom lay jur te lu baax rek la leen di jural jafe-jafe bu nekk it eh, waxtu wu nekk yomb lay jur fa inna ma'al usri yusran yusran inna ma'al usri yusra waaye fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab li ngay def lépp nag waxtu woo ci noppee rek xamal ne noppi nga ci te yàlla rek moo taxoon nga di ko def waaye na nga dal di tàmbaliwaat te yàlla rek tax kon yéen ngi tëj tey waaye daal di waajalaat ëllëg wa ila rabbika farghab loolu mooy li nga xam ne mooy yëbbal bi nga xam ne moom la sëriñ bi jox alwafa ñu xam ne li jàll lépp rafet na lu ci nuru lu jafe-jafe xam leen ne lu baax rek lay jur lu yomb rek lay jur ndax fay na ma'al yusra yusra inna ma'al yusra yusra lan yaxlibal yusrayni usrun waahidun te loolu mooy li nga xam ne moom la ñu war a dund tam ci yaakaar bu baax di fàttali rek ne euh, li teew mooy ëllëg lañu war a jàpp ne ci nun ni ñu umee koor su weer wi war naa xëy am na ñu jàpp ne weer wi xëy na tey mu bokk ci li ñu war a dund ñu xam ne weer bu fekkee ne xëy na ëllëg ci li ñu jàpp nun nañu xam ne kon dinañ ko mën a séntu bu baax ci bu fekkee ne ñaar fukk ak la ñuy la ñuy la ñuy xool ñun ci talaata ji su fekkee ne ñu ko ñenn ñuy jàppee ne war naa xëy tey kay dinañ jàpp ne ñoom itam talaata jooju dana war a nekk seen séntu bu mujj loolu lépp nag séntu bu nga xam ne mooy séntu mooy xëyteel yi da cee am solo ñu di ko bàyyi xel defe naa ne am na ku ko wax ci waxtaan yi fii li jot a jàll ci ci ci fan yi jiitu woon waaye loolu dafa bokk ci li ñu war a mën a bàyyi xel bu baax ndax dafa bokk ci dund gi dundinu diine ji loo xam ne ñu bare bari dañ ci faral di indi ay jafe-jafe kon nañu xam ne talaata ji mën na nekk séentuwaay bu baax a baax ci kaw ñu jàpp ne dina xëy suba ak ñi nga xam ne dina jàpp dañu jàpp ne xëy na tey ndax weer bu fekkee ne dafa xëy tey ne la leer ne mm, bu xëyee ci ñaar fukk ak juróom juróom ñaar fukk ak juróom-ñaar ñaar fukk ak juróom-ñett rek lay lay lay doon bu fekkee ne ñaar fukk ak juróom-ñett la ne la leer ne fanweer yi day mat loolu bu boobaa dañuy daje foofu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax loolu it dañoo bokk ci li ñu war a mottali ci liste sant gi daal mooy loolu ak gërëm di xam leen ni itam nag pousse bi nga xam ne moom la Serigne Touba doon liggéeyee jox ko borom Darou Mouhty mu jaar ci mag ñi ba agsi ci sunuy loxo yéen a ngi ceeg pousse boo xam ne yéen a ngi ko téye bu baax a baax téye leen ko nag te mu rot mukk Euh, gunge moom àgg du ca baax waaye nag bu fekkee ne jaarale nañu leen fi ñu leen war a jaarale ngeen nangu faa jaar te nekk fa sant yàlla rek mooy li ci war te ñu ngi leen ciy sant di leen gërëm ci turu sëriñ bi te xam ne loolu rek mooy li nga xam ne mooy li am solo te jamono toll foo xam ne diine ji toll foo xam ne tarixa bi toll foo xam ne soxla na ñu mel ne yéen soxla nañu waxtaan yu mel ne yi ñu fi jot dégg ci fan yëpp ndax aajo woon na am na ku ko wax démb defe naa Moustapha Sylla moo ko wax démb su fekkee ne du woon ne ñenn ñi dañoo dem ba di toog ci ay débat ci télévision yeeg ci yeneen yi kon du du jar tontu waaye nag jar na tontu ndax génne nañ ko ndegam génne nañ ko nag nañ leen wan ne leen am nañ ñoo xam ne mën nañu lu man lu raw li ngeen am te dañoo neewoon ak yar ak i teg teggin moo leen ko teeloo waaye nag dóor moom fañ la dóoree fa ngay fayoo. kon nag jaadoo na fi ñu toll kenn ku nekk la nga xam ci lépp loo xam ne luy taxawal diina ji la ak wane liggéey sëriñ bi nga wane ko te yéen a ngi ci yal na leen ci yàlla saxal baril ci seen i kem di sant sëriñ Abdou Samad ak mboolem mbokk yi ñu bokkal ànd liggéey bii daan ko ànd ak yéen di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf euh, sëriñ Basiru Mbàkke mu sëriñ Abdu Xudoos ci wax joom solo ji nga xam ne moom la tënk te yëkkati ko ci turu sëriñ Abbas bi nga xamante ne moo fi toog toog toogaayu borom Daaru Muxti tey te moom tamit mën ñu mën a wax ne liggéey bi biñ ko tàmbalee ba léegi ñoo moom ñoo ko ànd ndax saa su nekk mi ngi ñuy topp di xam tamit li nga xamante ne moo fi xew di jubbanti tamit lépp loo xamante ne lu jar jubbanti la di yokk tamit lépp loo xam ne lu la kon ñoon ñu ñaan yàlla kàttanal ko te fay ko lu kawe njottam liggéey bii nga xamante ne moom lañ teg ci ay waggam yàlla téeñal ko ba mu woyof toyu te li nga xamante ne moom la kilifa yi séntu ñoom moom tamit yàlla may ko mu am ci lu kawe njottam kon ñu sant rek mbokk yépp sant mbokk yi fi jaar wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xam ñu talal ñaan rek jox sëñ bi mu def ñaan incha allah.